mu teg ci xadis bi ci tegu muy xadis numéro 323 mu ne wa an Aisata radiyallahu ta'ala anha an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ar-rahimu mu'allaqatun bil-'arsh taqul man wasalani wasalahu Allah man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah muttafaqun alayhi kon mu teg ci hadiisu sayyidatuna Aisha sittuna Aisha radiyallahu anha ñu hmm? hadiis ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñett mu ne waan Aisha mu ngi jële kon ci sayyidatu Aisha radiyallahu anha anin nabi muy jële ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam anna qaala neena ar-rahimu yi nga dafa dafa dafa dafa dafa moy takkoo ah daal di mooy mooy mooy mooy mooy lërusu bil arsi ci arsh taqulu ba pare mu naan man wasala nii képp ku ma jokk wasalahu allah waaw oh yàlla tabaraka wa taala mooy mu'allaqa mooy loo xam da nekk mooy loo xam dañ ko cee takk mu mu suspendre voilà moom lañ naan suspendre waaw àllaqa mooy loo xam dafa lonku dafa lonku ci arsh voilà waaw talan ne mooy dafa arasu borom bi tabaraka wa pare nag di wax ne képp ku ma jokk man wasala nii wasalahu Allah ku jokk borom bi dina la jokk waaw waaw waaye wa man qata'ani waaye ku ma qata'ahu Allah borom bi dina la dog mu ne muttafaqun alayhi hadith bi al imam al Muslim ibn al Hajjaj Abul ñoom ñaar ñoo ko solo al imaam al Buxaari lii nag dëgg-dëgg eh, li nga xam ne mooy terme yi imaam Muslim moo ko indi imaam al Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ne ci kitaabul adabi baabu man wasala wasalahu Allah buntu képp koo xamante ne ni daal di ngay jokk borom bi dina la jokk mu ne haddathana Sa'id ibn Abi Maryama mu ne Sa'id ibn Abi Maryam moo ko nettali muy Sa'id ibn al-Hakami moo leen nettali ibn Muhammad ibn Salim al-Misri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Sulayman ibn Bilal mu nekk leen nettali mooy Sulayman gis nañ ko fan ibn Bilal al-Qurashi at-Taymi wa mawlahum dëkkoon Madina xaritu imaamu Maalik rahimahullahu taala qaala axbarani Muawiya ibn Abi Musarrid moom gis nañ ko fi gisatu ko fi fan yi mu ne xabaare na Muawiya ibn Abi Musarrid muy Abdurrahman ibn Yasaar al-Madani al-Hashimi rahimahullahu taala an Yazid ibn Ruman mu jël ko ci Yazid ibn Ruman di Yazid ibn Ruman al-Asadi rahimahullahu ta'ala al-qaari'u al-asadiyu mawlaahum rahimahullah an Urwata moo ko jëlee ci Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwaam radiyallahu anil jamii' an Aysata mu jëlee ko ci tantam ndax euh, sœuru petite sœuru yaayam la woon radiyallahu ta'ala anha ah zawji nabi di soxnaa yonente bi alayhi salaatu wa salaam annahu qaala an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ar-rahimu shijnatun faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu gis nga da ngay gis ne euh, kaddu yii nii wute nag kaddu yi nga xam ne moom la al imaamu al Buxaari rahimahullahu ta'ala daal di ëtti shijna mooy ay ay kii ay ay branche ay ay mooy racines yoo xam ne dañoo duggante waaw dañoo diggante waaw xam nga siñ na mooy tu euh, xur yi yoonu yi waaw nga xamante ne mbir yi dañoo duggante waaw dañoo duggante lool waaw mooy noonu la ak ak kii me mel ak mbokkoo mooy borom bee leen duggalante waaw roofaloo borom boo leen boolee noonu léegi nag mu ne borom bi nag ne képp nag koo xamante ni ni fa man wasalaha ku dinaa ko jokk man qata'aha ku ko dog nag qata'tuhu dinaa ko dog nii la ko al imaamu al Buxaari yi ëddee waaw sayyidatu mel ni imaamu al Buxaari di imaam eh, Abu Hurayra soloo na ko kanta al imaamu Muslim nag rahimahullah moom moo indi dëgg-dëgg lii eh, mais eh, Ahmad wax nañ ne moom itam soloo na ko voilà imaam Ahmad rahmatullahi alayhi waaw léegi xam nga wax nañ la ci bi ñuy gis hadis bi bu Seydina Abdallah ibn Amr bi ñu génne te ne am na riwaay imam Ahmad bi dafa commencé hadis bi ñuy gis naar rahim mu'allaqatun bil arsh kanta loolu imam Muslim nag moo ko soloo ci Sayyidatu Aisha dëgg-dëgg mu ne haddatha kitaabul birri was-sila wal aadab baabu silati rahimi wa tahrimi qat'iha mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa Zuhayr ibn Harb mu ne nettali Abu Bakr ibn Abi Shayba muy Abdallah ibn Muhammad rahimahullah al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullah wa Zuhayr ibn Harb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi Abu Khaythama an-Nasa'i rahimahullahu ta'ala wa lafdu li Abi Bakr mu ne kaddu mel ni fii sama sëriñ bi njëkk Abu Bakr ibn Abi Shayba moo ko ni ñoom ñaar ñëpp qaala ne nañ haddathana nettali nañu Waki' muy Waki' ibn al-Jarrah ibn Malih al-Kufi an-Naysaburi al-A'war rahimahullah al-Asbahani oh, de las de l'Isbahan an Muawiya ibn Abi Muzarrid moom lañ gis sànq ci hadiisu Sayyidina Imaam al-Bukhari an Yazid ibn Rumana moom itam gis nañ an Urwata moom itam an Aisha moom itam radiyallahu anha qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ar-rahmu mu'allaqatun bil-'arsh taqulu man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah lii mooy li ko borom bi eh, garanti loon te ñu gis ko bi ñuy tàmbali téere bi te ne ar-rahim bi mu ne man man borom bi kat fii mooy taxawaayu ki nga xam ma hada maqaamul bi ka min al-qati'a voilà hadith sayna Abu Hurayra numéro trois cent quinze lépp lu ñoxoon waxoon foofu mooy fii rek ne fii daal ba borom bi paree bind bindee fi qaamatir rahim ak mbokkoo dafa taxaw ne borom bi fii mooy taxawaayu ki nga xam ne day muslu ci yow ci ñu koy dog mu ne ko naam ama tardayna ndax gërëmoo an asila ma daal di jokk man wasala ci ku la jokk wa aqta'a ma man qata'a ci ku la qaala mu ne qaalat mu ne balaa aha kay mu ne ko fa zaliki laki kon defal naa la loolu le waaw loolu nag moo tax rahim bi di wax loolu léegi rahim est-ce euh, euh, euh, nit la ab malaaka la bokk wala est-ce que lii parabole la ak am masal la yooyu yëpp taxawoon nañ ci foofule moo tax jarul ñu fi ñëwaat moo tax li boroom bi loolu ko borom bi garantil moo tax moom dañ ko suspendre foofule ca aras fa la lonku ba pare di wax lii nag ba pare naan ku ma jokk ku ma jokk rek ah comme que borom bee ko garantil te borom bi laa yuxlifu Allahu al-mi'ad borom bi comme niñ ko gise woon nekkul koo xamante ne nii day day wute. li nga xamante ne moom la digale moo tax moom mu wax loolu ne man wasala ni man de ku ma jox ko rek wasalahullah borom bi dina la jox waaye yow man qataani waaye képp koo xamante ne daf maa dog nag qataahullah borom bi dina ko dog kon nag mu ngi noonu la kon ñu xam ne képp kuy jokk mbokk yow borom bi dina la jox waaw di la tëbb ay waamee xéewal di la musal di la aar ba moo tax yonent bay saa saa waxoon saaba bee na ko fekk yaa ngi nii sa bokk yi ngay rafetal ci ñoom ñu ñaaw ci yow yow yow doo deñ di am ci yàlla zahir alayhim di ko ak ndimbal boo xam ne moom la lay defal ci seen kaw kon nag mu ngi noon borom bee koy jokke noon ña ko dog nag borom bee dog digganteem ak ñoom waaw moo tax dog kotu mbokk moo tax yonent bi alei saatu salam foog naa xadiis boobu sax ne kii ko Euh, imaam imaam imaam gi euh, indiwul loolu waaye mooy bi yonent bale saa saam di wax nga xam ne Seydina Jubayr ibn Mut'im mu ne radiyallahu anhu <coughs> mu ne yonent bale saa nee na laa yadxulul jannata qaati' du dugg àjjana mukk koo xamante ni nii day dog mbokkam kooku moom yàlla xaraamal na ko muy dugg àjjana voilà laa yadxulul janna léegi du dugg àjjana boobu mooy lan soit du ko dugg premier ñuy dugg mooy borom bi da koy teg ay nattu feneen mu yàgg ci xasaab baak yooyu conal ko wala mu jaar sawaraak yooyu yooyu yëpp man naa ne mooy du dugg ci premier ñuy dugg wala du ma dugg bu dee dafa daganal ni bi xaraamal ne maa xaraamal dog bog mu ne waaye xam naa ko waaye ma ne dama koy def tamaa ko waayow moo dagan kooku moom yéefér kooku moom du dugg àjjana jamais waaw mooy ki nga xam ne al day day daganal lu yàlla xaraamal ta mu leer ko waaw amul ay jor xam na ni lii la mu ne waaw mais man lii laa wax dama yoon na ci new kooku yéeféru waaw waaw wala laa yadxulul jannata qaatin day am beneen tekki tamit mooy bu dee ne borom bi faye na ko ñaaw la mu jëf bu ko jéggalul ginnaaw ndax borom man ngaa def lu yées ñëw mu baal la loolu lépp waaw ne toppewu la dara sama jaam jéggal naa la lool yaa doon def lii wan la ba nga xam ne yow nga mel ni gën a suuf ak mu ne la waaye nag jéggal naa la ko loolu mën naa nekk mooy bu ko ko fayee waaw du dugg àjjana kon nag mu ngi noonu kon nag affaire baa ngi noo xamee euh, euh, euh, mu ngi noo ne de kon wallahu taala alam kon mooy loolu dog gi yàllay dog koo waaw te boo gisee ñooñu moom la doon wax fa hal asaytum waaw moom lañ doon gis ci suuratul qitaal moom la doon wax yéen daal kii yéen daal yéen daal lenn la yéen daal bu des leen des leen defee joxe ay poste rek fa ataytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum waaw waaw yéen daal bu ñu leen joxee poste rek ngeen tàmbali di yàq ci kaw suuf di dog seen mbokk yi mu ne ulaa'ika ñoo ñële alladhiina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absaarahum te suuratul qitaal suuratu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ñooñu ñooñu ñi nga xam ne ñoom la borom bi rëbb daal di tëxloo seen nopp ya du ñu gisati dëgg mukk mooy yàlla dog moo leen dog wa tax moom mooy bépp leer bu war a tukkee ci alquran ak sunna borom bi da leen di dog ak loolu moo tax du ñu nangu dañuy rëy waaw rëy la def bañ dëgg xeet ña ca waaw waaw ba pare euh, li leen seen bakkan jox kese la ñuy nekk kon nag mu ngi noon wallahu taala alam kon nag al imaamu al xaafizu an-Nawawi rahimahullahu taala mu tekki beneen xadiis muy xadiisu trois cent vingt trois cent vingt quatre mu ne wa an ummi almuminina maymunata bint alxaaris radi allahu taala anha annaha actaqat walidatan walam tasta'din annabiya sala allahu alayhi wasallam falamma kaana yawmuha alladi yaduuru alayha fiihi qaalat ash'arta ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anni a'taqtu walidati qaala aw fa'alti qaalat na'am qaala amaa innaki law a'taytiha akhawalik law a'taytiha akhawalika kaana a'zama li ajrik muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawiyu rahimahullahu mu tekki hadis bi mooy hadis hadisu sayyidatuna uh, uh, nuutudati Maymunatu <laughs> bariwul luñ koy dégg fii de wa an ummil mu'minin bi mu ne mu ngi koy jële ci nday jullit ñi nuutu doon mu ne Maymunatu la de <laughs> waaw Maymuna <laughs> bintul Haarisi di di doomu al ibn euh, euh, al-Harith radiyallahu anha anha voilà annaha que moom de antaqat daa libéré dafa libéré walidatan mooy benn jaam walida mooy ku judd ku jigéen waaye mooy ab jaam boo xam ne moom la libéré bi mu ko libéré nag mu ne walam tastadini nabi mooy ba muy def transaction beeg yooyu waxu ci yonent waxu ko yonent bi alayhi salaam mooy yëgalu ko woon <coughs> mu ne fa mooy ñaanu ko ndigal ne ko est ce que mën naa ko def d'abord mu ne nag bi nga xamante ne nii nag ci la def loolee falamma kaana yawmuha alladhi yaduru alayha bi nga xam ne nag ci la bis bi nga xam ne yonent bi sallallahu ci lay ñëw ci moom mooy di ay ay loo mooy bis bi mu aye waaw mooy bis bi nga xam ne ndax yeneen bi sallallahu daa bari woon ay soxna waaw borom bi nag. waxoon na ko yow te niiralu ma liggéeyal que ne ay ay ay loo dama la koo teguma la ko yow yaay xool ku la neex tur gi man tasha waaw lam da waxoon ci euh, suuratul ahzab waaw ne yonent bi alay saat saam yow di nga yéexe ku la soob waaw teguma la benn rëjéer tur gi man tasha minhunna wa tu'wi ilayka man tasha wa man ibtaghayta mimman azalta fala junaha alayk allah ku la neex nga yéexe di xëcc di dëkk dëkk nekk ak ku la neex ci ñoom soxna yi sa soxna yi waaw te ka nga xamante ne nii da nga koo bàyyi woon sax boo ko sax ko waatee kooku loolu lépp amoo ci benn problème amoo ko teguma la ci dara fekkuma la ci dara yoon fa borom waaw zalika adna an taqarra ayunuhunna wala yahzayna wa yardayna bima ataytahunna kullahunna wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana allahu aliman halima ca cinquante et un ca suratul ahzab waaye yonent bi saa saam yooyu yu borom bi defal la waaye masu koo doxe waaw waaw da doon yemale di leen di leen ku nekk mu jox la ay kanta ku dul moom nag par waaw mais à condition mu mën a nekk <laughs> mooy ay ay loo nga am ñaari soxna jëm kaw yow de toute façon ngeen nekk même dëkk bi nekk biir Ndakaaru yow amoo droit bi bi taafantaloo naan non c'est sama liggéey bi Sandaga la quoi léegi sama ñaareel bi géej waaye la ta euh, sama aawo bi moom mu ngi fii point e bon kon nag man looloo tax du ma mën a dem ci moom quoi xam nga euh, bàyyi sa caaxaan bi nga naan lan lii boo ndàkkee njaga jaay waa ji dum tudd tata sax ñu yóbbu la nga naan lan <laughs> da ngay kooku moom da di ay ay waaye fi nga xam ne man da nekk imaginer koo xamante ne Europe la nekk am soxna Europe am du soxna Sénégal kooku manoo ko ne par force nag taxawal te Europe lay liggéey boo defee Europe neuf mois Sénégal di ñu fa def neuf mois mu ko diine waxu la loolu wax <laughs> xanaa kon waa waa ji dina problème <laughs> voilà mais daal ci gàttal mooy ku dul yonent bay sa sa bu dee lu mën a nekk la loolu day nekk farata ci sa kaw léegi nag yonent bi alay salaam Ah. Euh, sayyidatu euh, Maymuna daal di jaay daal di libéré bokk ataqat dafa libéré walidatan benn jaam la woon bu mu amoon mu daal di koy libéré walam tasta'din an-nabiyya yonent bi alayhi salaam mooy yëgalu ko ko waaw léegi bon nañ dem ba ñëw door a taxawaat ci lii ñun ñu ngi taxaw sax ci affaire falamma kaana yawmuha ba nga xam ne bésam ba nga xam ne alladhi yaduru alayha fii ca la ayam jot mu war a wër ñëw ci moom moom yonent bi alayhi salaam xaalat mu ne fa mais yeneen ci may sax sax ash'arta est ce que yëg nga ne que ne yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam anni ataqtu walidati que ne sama jaam bi bu jigéen bi may ron libéré naa ko te yàlla tax xaala mu ne ko aw faral si yeneen ci may sax sax ne ah def nga loolu xaala mu ne ko naam ah kay def naa ko xaala mu ne amaa innaki xanaa xamoo ne yow law a'taytiha boo ko joxoon ah. axawaalika sa sa sa sa sa sa sa sa sa mbokk sa sa nijaay yi ah nga dimbali leen ko sa mbokk yooyu jox leen ko mu leen di liggéeyal wala di leen di leen jàppale kaana a'zama li ajriki loolu moo gënoon a màgg ci sa pay li nga leen li nga libéré jaam bi nii Allahu akbar waaw waaw <laughs> mu ngi noonu kon mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al bukhari al imam muslim ibn al hajjaj solo nañ ko ak kan naka noonu al imam ahmad ak seen mbokku taalibi al imam abu dawud ñoom ñetti ñëpp sur taalibi imam ahmad lañ imam bul bukhari imam muslim imam abu dawud rahmatullah ala al jami' kon mu ne imam al bukhari nag mu ngi ko ndi ci kitabul hiba wa fadliha wa tahridi wa tahrimi alayha babun hibatul mar'a li ghayri zawjiha mun haddathana yahya ibn bukayr mu yahya ibn abdillah ibn bukayr al-qurashi abu zakariya al-misri rahimahullah an al-layth moo ko jëlee ci al-layth ibn sa'd ibn abdurrahman al-fahmi abul harith mooy boroom xam-xamu misr an al-misri an yazid mu jëlee ko ci yazid di yazid ibn abi habib gis nañ ko fan yee abu raja al-misri rahma al-azdi wa an bukayr moo ko jëlee ci Bukayr muy Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashajj al-Qurashi Abu Abdillah ñi Abu Yusuf al-Misri rahimahullahu ta'ala an Kurayb mawla ibn moo ko jëlee ci Kurayb mawla ibn Abbas bi Kurayb ibn Abi Muslim al-Qurashi al-Hashimi Abu Rishdin rahimahullahu ta'ala anna Maymunata mooy Sayyidina ibn Abbas euh, yaayu Sayyidina ibn Abbas moo noon jaati jéem moo ko moo nekkoon kilifa anna Maymunata kaana Sayyidatu Maymuna de bintul Harith di doomi alxaaris alaamiriya alhilaliya radiyallahu taala anha radiyallahu anha axbarat moo ko nettali moom eh, Kurayb ne ko annaha antaqat walidatan walam tastadin annabiyya sallallahu alayhi wa sallam falamma kaana yawmuha alladhi yaduru alayha fihi qalat ash'arta ya rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anni antaqtu walidati qaala aw fa'alt qalat na'am qaala ama innaki law a'taytiha khawaliki kana 'azama li ajriki kon nag mu ngi noonu <laughs> noonu la ko kon al imaamul Buxaari indi ci fi indi na ko feneen waaye doon ñu doy lool al imaamu Kaanta al imaamu Muslim ibnul Hajjaaj mu ngi ko di kitaabu zakaat baabu fadli nafaqa wa sadaqati ala al aqrabiin mu ne haddasanii Haaruun ibnu Sa'iid al-Ayli mu nekk ñu ne tamit Haaruun ibnu Sa'iid ibnul Haytham ibnu Muhammad ibnul Haytham ibnu Fayruuz as-Sa'di mawlaahum Ah, Abu Ja'far al-Misri ah, ah, rahmatullahi alayhi ah ah qaala haddathani ibn Wahb mu nekk ñu nettali mooy haddathana nettali ibn Wahb Abdullah ibn Wahb al-Misri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne akhbarani Amr mu nekk ñu nettali mooy Amr muy Amr ibn al-Harith ibn Ya'qub ibn Abdillah al-Ansari mawla Abu Umayya al-Misri rahimahullah an Bukayr moom lañu gis sànq ibn Abdillah ibn al-Ashajj al-Qurashi an Kurayb gis nañ ko sànq an Maymuna bint al-Harith radiyallahu anha annaha a'taqat walidatan fi zamani rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa dhakara dhalika dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qala law a'taytiha akhawalaki kana a'zama li ajriki kon mu ngi noonu la hmm? kon lii nii hadis bi nii mooy Sayyidatu Maymuna dafa jël benn jaamam bu mu amoon am na nag riwaay bu ne moom dafa laajoon yonent bi alayhi salaam mu utal ko jaam yonent ku koy liggéeyal yonent bi alayhi salaam jox ko benn jaam après mu daal di koy libéré loolu ñëw na euh, ci li nga xamante ne ci al imaam an-Nasaa'i rahimahullahu taala kon nag benn liñ ciy jànge mooy moom dafa libéré jaam bi ngir am ci ngërëmu yàlla sans pour autant bu wax ko yonent bi alayhi salaam loolu dañ ciy xam ne kon jigéen même bu dee am na jëkkër ak yooyu il n'est pas obligé bépp transaction bu muy def jëkkëram da ko war a yëg loolu amu ci loolu booy li taxawul waaw ñi nga xam ne ñenn ñi moom lañ jàpp bëgg a gëmloo femme bi ne lii mooy diine loolu du diine xel voilà <laughs> parce que loolu bu doon ne manu la nekk lii nii te Sayyidatu Aisha gisoon nañ ko ci Haalifatu Barira Barira dafa def euh, transaction moom ba pare ba wax ne ko waaw man naa laa jàppale de waaye bu boobaa alwalaa u maa koy moom mooy méngoo gi bu ma la jàppalee ba nga libre nag méngoo gi maa koy moom walaa ji mu dem wax ak ay bokkam ña ko jàpp ña ko moom gaa yi ne ko mukk bu defe Aysa daal bëggee na def waaye walaa ji moom ñoo koy moom yonent bay saa saa ñëw dugg si ne lan la Sayyidatu Aysa daal di koy wax li xew te loolu yooyu yeneen tubaab saa saa mu ngi ko doon te defoon na léeg kon nag mooy yooyu noonu nga xam ne jàpp ne voilà fii mu ne mooy dañoo war a nekk ndaw si dañ koo war a mettre sur sur euh, tuto euh, lan euh, curatelle ak tutar tutorat ak yu mel noonu loolu moom taxaw waaw. loolu moom sufaha yi lañ koy def ñi nga xamante ne suñu borom nee na bu leen leen jox seen alal yi waaw <laughs> waaw loolu bu leen leen jox. te tamit bu dee nag ku ñorul la fexeel ba mu ba ba nga ba nga ba nga ba nga ba ko ba xam ne man naa man naa mën naa soppande ko ci alalam nga door ko koo jox waaw mooy sinon boo amee sa soxna wala yu mel noonu dara man naa jëf mën naa def ay transaction mooy di di am yu muy jënd ko jaay wala yu mel noonu te doo ko yëg voilà voilà yonent bi alayhi salaatu salaam daal di mu ñëw euh, euh, daal di koy yëgal voilà <laughs> léegi nag hein waaye bi nga xam moo yëgalu ko yonent bi alayhi salaatu salaam mu daal di koy kii après ci la ko door a yëgale yonent bi salaam ñëw dugg ci këram bi nga xamante ne mooy ay ay loolu wax nañ ci sànq bi ñuy kii mooy ne loolu farata la ci ñun waaye nekkuloon farata ci yonent bi alayhi salaatu salaam mooy nit boo amee ay soxna yu wute yoo xam ne ñaar jëm kaw mooy boo jaar dañ te da ngeen di yemale amul ngay ñëw naan ñee fii mooy Makka fee di Medina ba pare lépp ci tooñ ko teg loolu wal iyaadu façon yooyu ñooy ñëw yow mal ba pare di jéng parce que dañoo jéngoon kon nag mu ngi noonu la kon eh, mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu ngi ñëwee bés bi mu war a eh, ayle ci moom mu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam yëgoo ne eh, daal dinaa libéré sama kii bi sama jaam bi bu jigéen bi libéré naa ko de yonent bi alayhi salaam ne ko def nga ko waaw loolu mooy xam ne bu loolu ah, moo tax nga koy def te waxoo ma ko avant dama ko waroon ko lool da ne ko mais xanaa xamoo ne yow yonent may saa saam ne ko mais boo ko joxoon nag gis nga sa axawaali bi sa oncle maternel yi sa nijaay yi ndax ñoom yonent may saa saam xam na ne soxla nañ ko leen jàppale soxla nañ ku leen jàppale ca lañu ca ca ca seenub dundal yooyu boo leen joxoon jaam boobu mu leen di jàppale ñii loolu ci la lañ sa pay da am ci yàlla lii dañ ci am pay de waaye fee la gën a waaye dañ ciy jàng ci hadith bii ne même bu dee ne def yenn transaction yi sans nga ko kilifa ji man naa ne waaye li gën moo doon nga ko voilà mu gën bokkul ak manu la ne est ce que dégg li ma la wax ndax mooy li saxaaba bi ñu gisoon ñëw naan yonent saa saa man damay ñëw ngir jaayanteeg yow ci jihaat ak jaayanteeg yow ak ci jihaat yonent saa saa ne ko alal hijra mooy gàddaay jihaad mu ne ko ndax say waajur ñu ngi dund mu ne ko waa kenn ci ñoom mu ne ko ñoom ñaar ñëpp mu wax ko li gën ne ko demal ca ñoom fa fiisiment fa jaasi waaw loolu mooy waa ji bu ñëwul woon laaj yonent bi saa saam loolu mu ko orienté la gën doonu ko woon mooy sayyidatu euh, Maymuna radiyallahu anha lii mu def mën naa nekk mais la gën lañ lay wax la gën mooy bu ko teeloon wax yonent bi saa saam yonent bi saa ko doon wax gis nga sa sa mooy kii nga jokk kii nga kii nga kii nga libéré am nga ci yoolu def lu baax libéré fakku raqaba def nga ko Allah te loolu waxoon nañ libéré ab jaam waaye boo ko joxoon sa sa sa mbokk yi dinga ci am sarax waaye dinga ci am jokk mbokk boo def ak ñoom danga leen di jokk ba pare nekk koo xamante ni nii def nga lu baax ngir sa borom waaye jokkaale nga say mbokk waaw nga am une pierre deux coups alors que bii une pierre kese nga am loolu moo tax ñu ne mu mu même bu dee ne loolu mën naa nekk mu waxtaanoo ci koo xam ne boroom xam-xam la rawatina muy boroom këram xam na ne xam na xam bi xam na yenn yi même bala cee dugg bu waxtaan ceeg moom loolu mooy li gën mat sinon waaye man naa def saa wax ko ko wala mu yëgal ko ko après waaw waaw te loolu dañ ciy wan ne alalu boppam ndaw si bu ko neexee mu ciy soppandikoo lu ko neex sans fa mu ngi nekk lu baax lu dagal saa pour autant muy laaj digalu kenn wala di am ki nga xam ne mooy tuteuru kenn nekk ci gannaaw voilà <laughs> waaw léegi nag façon match yi nga xam ne xamuñu diine ba pare bëgg jàpp lépp teg ko ci wàllu diine nag di jaay kilifteef yoo xam ne amul fenn ci kaw fan yi di leen noot moo waxee yii da leen di déranger mais mooy waxu yonent bi alayhi salaatu salaam ku waxu yonent bi alayhi salaatu salaam déranger yaa am problème seetaatal sa bopp <laughs> kon nag mu waaw lii mooy li nga xamante ne mooy li am kon yonent ma lay saa saam yëgal ko ne ko nag ah léegi de moo gënoon boo ko joxoon sa mbokk yi de sa sa sa nijaay yi loolu moo doon gën kon ñu gis ne jo libéré ab jaam hein yow sa jaam boobu sax nga bañoon ko libéré jox ko loo xam ne day say mbokk ngir ñu mën cee kii jokkaale leen loolu moo gën waaw waaw waaye Euh, loolu euh, ça dépend des fois mën na nekk ne euh, lii mooy yonent bi alay salaatu dafa xamoon ne mbokkam yee soxla woon nañu ko waaw sinon ribeere jàmm gëneel ga ca am rëy na voilà moo tax amaana affaire bi comme al imaam al wax ne yaxtalifu bi ixtilaafi axwaal yi voilà day soppeeku rek loolu ban moo ci ban moo ci prioritaire ban moo ci gën selon xaal yi mooy yonent bay saam xamoon na li nekk ci ay nijaayam ak aajo bu nekk ca ñoom kii nag nga jël daal di koy libéré nii nga joxoon leen ko ñoom ñu mënoon mu leen doon jàppale de moo doon loo xamante ne lu gën la kon moo tax yooyu yëpp day wane ne kon mbokkoo gi suñu lëkkaaleeg bunt bi mooy di jokk sa mbokk même ci du rek affaire euh, euh, wax wala demalante waaye wàllu loo leen mën a amal tamit ñenn ñi jàpp tamit jokk mbokk affaire xaalis kese la waaw ñoom daal fokk nañ ne mu jokk bokk gi daal mooy yëngi leen di yónnee kese déedéet jokk mbokk woote ci la waaye nem neeku ah, asalaamaaleykum yoo yu mel noonu waaye tamit yooyu yëpp ak jokk la waaye dimbali leen ci loo xam ne dañ koo soxla nga yónnee leen ko yenn matériel luñ bëgg nga yónnee leen ko wala yooyu yëpp ci jokk mbokk la comme kii nga xamante ne ñu soxla koo xam ne ku leen liggéeyal la te amuñu nekk nañ ay mag imagine ñoo xam ne ay mag lañ ndax ay nijaayam ay mag lañu amuñ lu ñu def par exemple jafe na lool ñu toppatoo seen kër gi di ko defar nga utal leen koo xam ne mbindaan moo xam ne yaa koy fay utal leen mbindaan moo xam ne weer wu nekk yow yaa koy fay di ko salarié ngir muy liggéeyal seen mbokk loolu moo gënoon fuuf nga jël alal jooju doonu def ko feneen foo xamante ne nii ndax du say mbokk comme liñ gisoon rek yonent bari saa saa waxoon na dërëm bi nga xamante ne nii da koo def Euh, euh, ci euh, say bokk mu ëpp daraja ci sa waa kër moo ëpp daraja bi nga def ci jihaad moo ëpp daraja bi nga def ci yoonu yàlla sabilillah ak yooyu yëpp loolu gisoon nañ ko diinaarun yaa ngi fàttale ko fay diinaarun anfaqtahu fi sabilillah <laughs> ba dim jeexe mu ne wax yooyu yëpp ne bi ci ëpp nag daraja mooy ba nga xamante ne danga ko koo def ci say ñoñ kon nag loolu la kon hadis yaa ngi noonu kon lëkkaaleem leer nag buntu bi kon nag ah buntu yiw yaa ngi de mooy suñu mbokk yi voilà eh, boo ko utee feneen nag duñ ne doo ci am dara de waaye nag mooy yow rate nga la la koos kenn du wax lu koos wala la ah seetal leen ma loolu saway <laughs> mooy en tout cas la gënoon a mat daal di nga koy rate te nag nit daa war di profité ci dundam waaw daa war ndax li ko boroom bi defal daa néew de bariwul léegi nag fil faut muy maximiser ses chances ba ma gis ne fii foofu lay gën a duune fa lay gën a amee ngërëmu yàlla nay mise foofu te rek naan la man daal sawaay ajjana ma ba ma duggee foo xam ne yaaru euh, ca suuf wala ban euh, naa nekk ci biir déedéet da ngay nekk koo xam ne da ngaa war a tendre tout le temps vers l'excellence wa fi zalika ci yu baax yii ci xéewal ngërëmu yàlla am yu kawe falyate naafas si